baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim walaqad naadaanaa nuuxun fa la nicma almujiibuun kon fii lañu war a tàmbali ginnaaw bi nga xamante ne nii ci jataay yi ñu weesu suñu boroom tabaaraka wa doon lañu wax ñi nga xamante ne nii mooy waa safara bu ñu fa duggee li neen di dal ak lañ fay wax ba pare mu wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne nag waa Màkka ñi gis nga seen weddi gi moom la jaaxal de ndax walaqad dalla qablahum aktharul awwalin dëgg-dëgg li am mooy sànk woon la jiitu woon leen ñoom li ëpp li jiitu woon ci kaw ci xeet yi fi jaaroon de te ñoom ku ci nekk nag yónni woon naa leen ay ay ay yonent ay xuppaatekat fandur xoolal kayfa kaana naka la nekkee aqibatul mundarin mujj waayu la leen dal ña nga xam ne ñoom lañ doon xupp ñuy bañ ba mu des illaa ibadaka ibadallahi almuxlasin ba mu des boro jaamu boroom bi nga xam ne ñoom la sellal ñoom moom mucc nañ ca mujj mujj gu rafet gu ñaaw goo gële muy ñëw nag di joxe par kenn kenn ñooñu mu ne wala qad dalla sànk woon na lu ëpp ñu jiitu muy leeral ñooñu mu ne par benn benn ñenn ci loo mu la wala qad dëgg dëgg naa daanaa woon nañu nuuxun seydinaa noox ñaan ñu ba nga xamante ne nii ci la ko ay ñoñam wedde ay ati ati ati ati nga xam ne def na ci ñoom mooy ne mille yoo xam ne yu manqué cinquante junniy at yu manqué juróom fukk mu nekk ko ñoom ci ñoom di leen woo ku ñëw weddi booy génn àddina dajale sa njaboot ne bu leen ko gëm ba ni nga xam ne ci lay wootee woowu ñaane boroomam comme niñ ko juuse woon ci suuratul bi mu naan bi mu naan man maghlubun fantasir mu woobu fa daa rabbahu anni maghlubun fantasir mu ñaan boroomam ne ko man mii kat dañ ma noot boobu ba léegi maa ngi leen di woo faale wu ñu ma tey lañ ma gën a weddi kon nag maa ngi ñaan nga dimbali ma lool la boroom bi di wax nii ne walla xat dëgg-dëgg naa daanaa lu ñaanoon nañu woowoon nañu nuuxun wenente ba ñuy wax seydinaa nuux alayhi salaam fala ni'ma al na ñi nga xam ne ñun ñuy borom bi ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ko wuyu de naa najjaynaahu ñu daal di koy muccal wa ahlahu ak ña nga xam ne ñoo ko gëmoon mooy ña ko gëmoon minal karbil azim ca li nga xam ne mooy mbugal mu mag ma muy mbënd ma ndox mu dirige bu mag ba ndox ma waaye tamit ci li nga xam ne mooy pexe yu bon yi nga xamante ne nii te màgg yi nga xam ne ñoom la ko ay ñoñam doon waajal de wajal naa borom bi nañu def zurriyatahu humul baaqiin suñu boroom ne daal di ma daal di def zurriyatahu li nga xam ne moom mooy mooy mooy njabootam descendance ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo mujj des ci kaw suuf loolu benn wax la ci mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim ñu ne waa kër Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii moom fala mooy ci lay suñu boroom waxoon ko mu defar gaal gi ndax bënd mi nar a indi comme niñ ko gisoon ci suuratul xamar asamaan si di wàcce suuf ndox ma di ballu ndox ñaari ndox yi daje ci mbir moo xam ne borom bee ko natt mu labal ñépp ba mu des ñurul ña nekkoon ca gaal ga ba mu ca yéeg dafa waxoon mu jël lépp luy dund ci kaw suuf yépp njaay àll yeeg na ci jël ñaar góor ak jigéen def ci biir ak ñi ko gëmoon ñooñu ndax borom bi day raafal suuf ci ndox moo xam ne moom la fiy indi léegi nag mooy ña nga xam ne ñoo nekkoon ca gaal ga duggoon te gëmoon ko ñooñu noonu ñoom dañoo mujjuñ woon am ñoo xam ne ñoom ñoom ñoom lañ jur waa Seydina Nuux nag ci boppam moom ak njabootam kese ñoo mujj des ñoom ñoo feesalaat àddina bi ñu juraat ñi ci kaw suuf loolu moo tax ci kaw wax boobu nga xam ne jëlee nañ ko ci mel ni Abdallah ibn Abbas mawlana radiyallahu anhuma moo tax ku nekk man nga ne man sama maam yonent la woon te boobaa doo kafaara dara wax nga dëgg wam waxuma la sax te maam aadama boobu daa sori ci Seydina Nuux rek ndax njabootam ñooy ñi nga xam ne moom la borom di wax nii wajaal naa ñu def zurriyatahu ñi nga xamante ne ñooy ñi ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne mooy ak njabootam humul baaqiina ñoom laa def ñu des ci kaw suuf ñoom ñoo dëkkewaat suuf si nii léegi nag loolu benn wax la am beneen bu ne noonon zurriyatahu bi tekkiwul ñi nga xam ne ñoom ci gañoog boppam la leen jure waaye mooy comme ñu wax ahlahu ñi nga xam ne mooy ñi ko gëmoon ñooñu ñooy ahlu mooy ñi nga xam ne ñoo ko gëm ñooñu ñooy njabootam muy njabootu moo nekkoon njabootu julli ñépp moo leen jiite woon nekkoon ki nga xam ne moo doon taxawaay seen taxawaayu bàyyi moom ñoom ñépp la ndax li nga xam ne am na aaya boo xam ne ci alquran day wane loolu li ñeen na ci boroom xam-xam yi ne loolu da koo def ne ne zurriyata man xamal naa ma Nuux voilà foofu ñu ne loolu day wane ne lii suñu boroom ne zurriyata lii dafa nekk descendance muy ñabootu man ña nga xam ne xamal naa ñoom laa yenoon ca kaw gaal ga dugal leen ca biir gaal ga ñu ànd ak Seydina Nuux ñoom ñu ne kon loolu day wane ne ñooñu amoon nañu ay sëtan ah. ko ñoo sauf que Seydina Nuux moo leen nekk seen baay ci ñoom ñépp te ci moom lañ nekkoon mooy ki nga xam ne moo leen doon nàmpal leeral di leen teg ci yoon moo leen gindi ba ñu gindeeku noon ñeneen ñépp lap ñoom gindeeku wuñ léegi ñoom ñooñu nekkoon ci gaal bi doo Seydina Nuux moom ci boppam ak ña ko gëmoon alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum ñooñu ñoom amaan nañu ñoom it ay doom yoo xam ne ñoo dëkk waat suuf si loolu kon loolu ñaari wax la kon mu ne wa wallahu ta'ala alam wa tarakna alayhi suñu boroom ne nee na ma bàyyi Seydina Nuux nag fil aaxirin nee na wa tarakna ma bàyyi mooy ma desal ko alayhi fil aaxiriina ci ñi nga xamante ne nii mooy ñii ñëw ginnaawam mooy ñu koy tudd tudd gu rafet nga xamante ne nii Seydina Nuux suñu borom bàyyi mu am way rafet ci gannaawam nga xam ne moo nekk yonent bi nga xamante ne nii ci ulul azmi la bokk ñi nga xam ne ñooy borom dogu yu mag yi ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te ci jamono ju nekk bés bu nekk nit ñaa ngi koy tudd rawatina boroom bi bàyyi ko ci alquran tudd ko ci ñin ñi di ko jàng fi fil xuduwi wal asal ci bëccëgee ngoon yi ba pare fu ñu ko tuddee ñin ñi buñ koy jàng ci bërëbu xam-xam yi bërëbu yi nga xamante ni sàkkukaayu xam-xam yeeg yooyu ñuy julli ci moom naan salaamun ala nuux naan wasalu alayhi salatu wassalaam wala alayhi salaam suñu borom ne wakon wa tarakna alayhi fil axirin ma bàyyi ci moom mooy nuux ma bàyyi mu am wayu rafet ci gannaawam salaamun kon jàmm salaamun kon muccu ala nuuhin nekk na yal na nekk ta nekk na lii borom day wax mooy salaamun mooy jàmm nekk na ala nuuhin ci mucc ci kaw seydinaa nuux fil aalamiina ci ñi nga xam ne ñooy mbindeef yi nga xam ne ñépp jàmm rek la ñuy ñaan comme liñ la wax léegi di julli ci moom mu ne innaa ñun borom bi kadhalika naka nii najzi la ñuy fay al muhsiniina ñi nga xam ne ñoo rafetal mu ne innahu dëgg dëgg moom seydinaa nuux moom alayhi salaam min ibaadina al mu'miniina bokk na ci suñu jaam yi nga xamante ni borom bi tafale ko ci boppam al mu'miniina ñi nga xam ne dañoo nekk way ngëm yàlla summa ginnaaw ga nag agraq na agraq na laaxariin ma daal di daal ñu daal di labal ñi nga xam ne ñooy ñeneen ñi ñoo weddi woon yépp ne woon duñu yéeg ci gaal gi don doomam jam doon wax kaay yéeg fii comme niñ koy gise ci suuratu Huud alayhi salaatu salaam mu naan ko way na bàyyi ma ma dem ci gaal ci ci montagne bi dina ma musal loolu mu ne wa ahumma ginnaaw gi warox naa ma labal al aaxariina keneen ñeneen ñépp ñi nga xam ne nangu wu ñu woon a gëm te dugg ci gaal gi na wa inna min shi'atihi pare na kon ci Seydina Nuux ne kon ñoo ñu bokk na ci ñu waxoon ne bu wala xam dalla ñu ëpp sànku nañ aktharul awwaliin ñi ëpp ci ñu fi jiitu wax nañu kon waa Seydina Nuux ñi ëpp ci ñoom nañ leen a labal léegi nag muy ñëwaat ci keneen mu ne wa inna min shi'atihi te bokk na ci ñi nga xamante ne nii ci mbooloo moomu Seydina Nuux la bokk nga xamante ne nii mooy ci yoonam la tegu woon ginnaaw bi mu fi ñëwee bokk ci mbooloo wam muy mboolooy nit ñu baax ñi mu ne kooku bokk na ci ñoom de ibrahim ki nga xam ne la ibrahim ki nga xam ne yonent ba nga xam ne moom la ñu naan ibrahim alxalilu alayhi salaatu wassalaam id keroog ba nga xam ne fàttalakul jaa dikk na rabbahu boroomam tabaraka wa taala bi qalbin salim ci xol boo xam ne dafa sell mucc lépp lu dul borom bi newu ci waaw mooy xayri ya amul voilà moom fa xolam dara keneen ku dul yàlla newu ci xoolu la xamul la sax xamul ne sax yow mooy lépp moom ko jóg borom bi la tabaraka wa taala taala loolu mooy xol bu sell sell ci lan ci lépp lu dul borom bi tabaraka wa taala ngi fàttalekul qaala la wax li abiihi waxoon baayam moo male bi azar wa qawmihi ak ay ñoñam ne leen maada ta'budun moo yéen analan ngeen di jaamu ayifkan ndax aw duur loo xam ne yéen a ko fomante yéen a ko sos teg ko ne way yàlla lañ aalihatan yoo xam ne nee ngeen ay yàlla lañ duunal duunallahi wëlif borom bi tabaraka wa pour yi turiduuna moom ngeen di nam ma daal di ci jublu ngir di ko jaamu ndax looloo am fama zannukum waaye yéen ban jortu ngeen am bi rabbil alamin ci borom bindee fi mi la mi ma bind bind leen te ngeen war koo jaamu ngeen koy bokkaale waaye yéen amu ngeen benn njort daal kenit bu ngeen ko bokkaalee bu ëllëgee war na leen a mën a mbugal bu leen bu leen di àttee ëllëg fa nazara nazratan fi nujum waala fa nadara mu xool nadratan mooy xoolu xel di xool xool bët xool nadratan fi nujuumi ci li nga xam ne mooy biddiw yi fa qaala mu ne leen inni saqim mankat damaa feebar lii lan lay wax suñu borom day nettali keroog bi nga xamante ni dina ko gën a yaatal ci saar yi nekk ci kaw yooyu waa kër Seydina Ibrahim alayhi salaam foofu la ci Babylone ndax Irak la dëkkoon foofu la te Mésopotamie léegi bi nga xamante ne nii nag ñoom ci la leen di woo ñuy weddi ton baayam Azar moo mële après dinañ ñëw ci loolu borom xam xam wute bi am ci hasard est ce que moo doon papaam bi ko jur wala bàyyi te xam la woon loolu buñ àggee ci saar yu kawe yi insha allahu taala dinañu si ñëw kon nag ñooy ñu ñëwee war a dem nag seen benn feet boo xam ne feet la woon ngir seen yàlla yi waaye buñ doon dem dañ doon jël lekk yu bari daal di koy teg fi nga xam ne néeg kër mooy temple fa nga xam ne mooy fa lañ tabax tabax yu rëy ñu def seen yàlla ya nag fa la ñuy teg lekk yi daal di dem ci biir dëkk ba yi nag bu ko defee buñ ñëwaatee fekk nee nañ ci seeni wax yàlla yi barkeel lekk gi bu ko defee ñu daal di koy jël ñu ñëw nag woo ko ne ko kañ dem aywa ñu ñëwee ne ko bésu feet bi jot na kañ dem moom nag mu ne Seydina Ibrahim xool biddiw yi xool mooy xool xalaat tamit ne inni ne man daal sax saqi man damaa feebar dafa feebar ci lan mooy damaa feebar ci li ngeen di def mooy li ngeen di def nekk koo xam ne bokkaale borom bi tabaaraka wa taala man dama cee feebar moo tax Seydina Ibrahim loolu xadis boobu nekk saxiix yi te ma bi alayhi salaam di wax ne moom waxul wax ju mujj nak nekk noonu du nekkul noonu lu dul ci ay bërëb baali lim bii nii loolu mooy ci majaaz mooy ne ci biti nii loolu lañ koy tujje waaye tawriya la wax na dëgg mooy Seydina Ibrahim dafa feebar ci bokkaale gi nekk mooy bokkaale da koy feebar te manula ànd ak ñoom ñuy nekk ci loo xam ne bokkaale la muy nekk ak ñoom looloo tax dëgg la lim wax ne inni saqim même bu dee ne ci biti dangay da ngay gis ne da amaana nga naan lii wute naag li am ndax dara dalu ko waaye loolu mooy li am même bu dee am na riwaaye yuñ yoo xam ne ci Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhu ñeneen naan dafa diggoon affaire bi nag gaañ ko après mu ne kon damaa feebar waaye yooyu yëpp waaye yooyu dëgërul li dëgër mooy inni saqim man damaa feebar ci li ngeen ne sauf ko ñoom bu leen nee saqim ñoom leneen la ñuy xalaat loolu lañ naan tawriya mooy lan nga ñëw di wax ak nit ngeen di wax nga bañ a wax lu amul waaye yow nga wax loo xam ne moom lim ci njëkk dégg day foog ni lii la ndeke yow woo ci loolu mooy sens bu njëkk boobu maanaa bu njëkk bi jubluwoo ko ci waaye da bañ mu xam li nga a wax loolu noonu dina dagan ci ay jamono waaye nit ki nag addinaam